sallallahu alayhi wa sallama inni man de umirtu dañ maa digal te ki koy digal mooy kan mooy borom bi azza wa jal an a'buda allaha may jaamu borom bi tabaaraka wa taala muxlisan lahu diin ma daldi koy sellalal sama topp gi ma koy topp ak jaamu bi ma koy jaamu naa ko sellalal bu ci dara rax lu dul moom borom bi tabaaraka wa taala wa umirtu ta bokk nañ ci li ñu ma digal lian akuuna man rasulullah dañ ma digal ngir ma nekk awwalal muslimiin ki ñi njëkk ñu wommatu ñi njëkk ci ñu wommatu ci ñan ci xeet yi waaye ci àddina bi ba mu daj mooy mool yi day niroog li ñu waxoon keroog bi muy wax naan waa mbir mi bu dee dafa jóge ci borom bi tabaaraka wa ta'aala di alquran ji ta mooy ñi koy wutal li ndend naan borom bi daa am qul law kaana lirrahmaani walad fa ana awwalul aabidiin ne leen wax leen bu dee ne daa amoon ki nga xamante ne muy arrahmaan mi fees dell ak yërmande bu doon dafa am doom leen leer ne lu man di demee man nii nga xam ne man maay ki njëkk a nekk jaamu yàlla di ko wéetal man taba man alayhi salaatu wassalaam loolu maanaa boobu rek la laaya bii di wanewaat mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki njëkk a wommatul borom bi tabaaraka wa taala ci mbindeef yi ci lu ñu joyal moo xam ba àddina bi laata muy am ak lépp moom la borom bi njëkk a def te moom moo ko wax comme ni ñu ko tudde woon ma njëkk ci njëkk a wommatu rek ci ñi nga xam ne mooy xeet wii comme ni ko lenn ci mufassiruna yi di waxe waaye déedéet mbir mi ginnaa sori loolu le rahmatullahi alayhim mooy ci lu ñu joyal mooy ki nga xam ne mooy première jaamu yàlla mu ne qul suñu boroom ne ko waxal ba léegi yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni man de axaafu damay ragal in asaytu rabbi bés bu ma moyee lii nga xam ne moom la ma boroom bi tabaaraka wa taala digal ma koy jaamu ta di ko sellalal jaamu gi tama nekk kiy njëkk a wommatu ci ay ndigalam ak ay tereem njëkk a nekk ki gën a sori li nga xam ne moom la bañ moom alay moom boroom bi tabaraka wa taala te li muy digle man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn duma ci jiit mu ne kon nag wax leen ne man de damay ragal in asaytu rabbi bu dee ne damaa moy lii nga xam ne ci la ma sama borom teg de adaba yawmin azim damay ragal li nga xamante ne nii mooy mbugalum bés bu màgg ba di yawmal qiyam lii day wane ne nit foo man di toll bokk na sax lii wane matut nit mooy muy sóoraale ci ak dundam yawmal qiyam ak fépp fu mu man di toll nag moo fi gën a màgg ak moo fi gën a loolu mooy ne foo gisee yawmal qiyaam bokkul ci ay discours am bokkul ci ay waxtaanam bokkul sax ci li nga xamante ne nii léeg-léeg dina ko fàttale xamal ne kooku moom bu dee dañ naan moo fi gën a mat dañ ko koy jiiñ waaye nekku ko de ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi gën mi raw ñépp nekk sangu ñépp suñu boroom nee ko man damay ragal in asaytu rabbi mooy dañuy ragal mooy boroom bi tabaaraka wa taala ndax xam nañ boroom bi nga xam ne màggaayam ki nga xamante ne nii ki mu doon loolu la ñuy ragal gina tiit kooku ana naka nga ko mën a mooyee kon nag loolu la de mu ne qul waxal ba léegi allah qulillaha waxal ne borom bi tabaaraka wa taala a'budu moom laay jaamu de muxlisan lahu diini di ko sellalal li nga xam ne nag mooy jaamu ji lii léegi lii mooy ba nga xam ne waa Quraysh ci lañ koy woonaan ko kaay dugg ci sa diine maam yi danga leen a gënoon danga leen a gën te ñoom ci lu baax lañ newoon suñu borom wax ko li ñu gis fii yépp ne leen déedéet nan dañ maa digal may jaamu borom bi di ko sellalal li nga xam ne mooy jaamu ji qul waxal qulillaaha wax leen ñoom waa Quraysh yéeféri jullit bu ne li nga war a doon sa profession de foi danga koo war a affirmer bu dee jamonoy affirmer dafa war a taxaw ñépp xam ne yow jaamu woo doo jaamu kenn doo jaamu sàmbaak dembaak ma ma ma sàmbaak wala nogoy ak astu déedéet yow jaamu borom bi nga mu ne qul waxal allah borom bi tabaaraka wa taala dong abudu moom daay jaamu de muxlisan lahu diini di ko sellalal jaamu googale faabudu kantaa yéen yéefér yi nag yéen comme que da ngeen a weddi seen borom faabudu jaamu leen maa shi'tum lu leen neex min dunihi wallif ko moom borom bi lii nag ab tëkku la mooy rek comme niñ gisoon fan yee mooy ne nekkul ne aywa léegi jaamu leen lu leen neex après jeex na déedéet mooy bés bu ngeen fi jaamoo lu leen neex bu ngeen ñëwee seen borom bi dina teg ci yéen lu ko neex te mooy mbugal ñi nga xam ne ñoo ko weddi woon de mu ne qul waxal innal xaasiriina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyaama mu ne qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba léegi lu yëgal leen ñi perte ñoom yéefér yi waaye yëgal ko jullit ñi bu ko defee ñu moytu de mu ne innal xaasiriina dëgg-dëgg way perte ñi ñooy ñan mu ne alladina mooy gaay nga xamante ne nii xasiru perte nañu anfusahum seen bopp lañu ñàkk lañu perte wa ahlihim ak seen njaboot yawmal qiyaamati bés pénc alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen zaalika lii ma fi tudd loolee huwa moom daal xusraanul mubiin mooy pertange gu leer gi xam nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ci xadiis boo xam ne Seydina Burayda waaye naka noonu seydina abu hurayra ak mawlaana ibnu umar radiyallahu anhum ku nekk daal di nga koy solo seydina burayda fekk dafa newoon fi nga xamante ne nii benn xare la taalibe bi nee na bañ fa newee nag mu nekk jamono joo xam ne bu ndax ci guerre lañ demoon ab xare waaye nag mu niir mooy nuage yi mooy ne asamaan si daal di xiin ba du ñu gis jant bi bu baax mu ne gaaw leen bakkiru bi salaatil asr ne gaaw leen ñu gaaw julli ci waxtu wu njëkk wi li nga xam ne mooy julli tàkkusaan ndax kat man Burayda mi dégg naa radiyallahu anhu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu naan man taraka salaata al-asri faqad habita amaluhu mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan képp koo xam ne bàyyi nga benn julli tàkkusaan mu raw la te amoo ngànt gu tax yow moom sa jëf yépp màbb na bul taxawati fenn di jàpp na yow mas ngaa def lu baax loolu loolu tamit la seydina mawlana ibn umar mu ne man faatatu salaatul asri fa ka annama wutira ahluhu wa maaluhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne képp koo xam ne benn julli tàkkusaan dong daal dina koy faat daal di koy rëcc mu ngi mel ni dañoo faatoon dafa demoon daal comme joxoon noon nañ ko fi exemple fan yële bi ñuy wax yi yàq jëf nga mel ni yow daal da ngaa nekk sa njaboot bàyyi fi sa ñaari soxna wala sa ñetti soxna wala sa soxna bàyyi fi say doom bàyyi fi sa yaay ak sa baay ñu nekk ñoom ñépp ci sa kër nga nekk ci sa ndaataa tëllëx après nga ne leen nag ah may leen ma maa ngi wàcc ci suuf uti mburu bu ko defee ñu mën a reer léegi bi nga wàccee yow dem di jëndi mburu bi nga ñëwee ubbi bunt bi fekk ñoom ñépp ñu rendi leen te yow xamoo ki leen rendi leer na ne faatu nañu waaye nag yow fii mu ne amul benn pexe boo mën a am ngir xam kan moo def lii ba dem yoonam mooy ne même bu ñu woon enquêteurs yi dina mag sax gars yi ndax ay professionnel lañ bàyyi wuñ fi benn jeexital bu wuy waral ñu war leen a jàpp gis nga kooku njàqare googu di ko di ko dugg nga xam ne ñàkk na waa këram ñàkk na alalam ndax alalam ji jarañotu ko dara ba pare fekk waa ji mu dem ca magasin am ba nekk bi mu faatee ay waajuram ak doomam yi dafa dem ca magasin ba nga xam ne moom kese la am te ci la dundam di jóge mu taalaale ko te foofu it manu la fexe ba xam kooku mu ne gis ne kooku loolu ko daal yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko wax de man waxuma ko keneen waxu ko kene képp ku bàyyi benn julli tàkkusaan kese mooy ne yow yàq kooku noonu yaa sam kooku mooy sa misaal mooy da ngay ñëw ñàkk daal di ñàkk ñu dessiner li nga xamante ne rey sa waa kër ba pare lakk sa alal ca koo xam ne mooy manoo am amoo benn yaakaar ci jot trouver ka nga xamante ne nii moo def jëf jooju léegi bu dee benn julli lañ la wax ne mooy tàkkusaan ku ko bàyyi looloo lay dal waaye léegi lan ngay xalaat yow nga nar a toog sa àddina bi yëpp doo julli wal iyaadu billah kon suñu borom tabaaraka wa ta'aala ne qul waxal kon innal xaasiriina kon nag ñi perte ñu ngi noon alladina xasiru anfusahum ñoo ñi perte seen bopp de wa ahlihim ak seen njaboot yawmal qiyaamati bés pénc alaa daalika waawee gaa yooyu de ñoom de huwa lii huwa moom alxusraanul mubiin mooy pertaage gi nga xam ne mooy gu leer gi xam nga ki lii dal ki ñu wax ki yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax sànk malgré li ko dal metti na mooy ne ñàkk na benn julli tàkkusaan la ñàkk mu mel ni ku ñu faat ay njabootam yépp ak alalam mu ñàkk leen léegi kooku mooy ma naa daama comme que mu ngi dund moom man naa rattraper mooy man naa def lan man na ne ah man kat borom bi xam naa ne maa tooñoon maa defoon lii maa bàyyi woon julli tàkkusaan ba li may dal dal ma sama aji màkka ya ma defoon sama saraxe ya ma defoon sama kii moom jara sama julli ak si yooyu jaratul nga koy wax parce que loolu yépp yonent bi alei saa salaam nee na màbb na ba nga bàyyee julli benn julli tàkkusaan te amoo ngànt te ngànt yi damay liggéey bokku ci damay liggéey loolu du ngànt ci diine loolu moom bi yaboo mu leer ñépp képp koo dégg mu naan la nga naan ko ay julli mu naan la noo bàyyi leen liggéey leen ba wàcc ngeen fay kooku su waa xamul li muy wax wala bu dee da koo xam mooy naafiq la booy wax ndax ci julli bu dee ki nga xam ne booy nekk ci toolu xare la suñu borom di wax comme ni ñu koy gisee ci saar yi ci kaw këne bu ngeen newee sax ci toolu xare di rayante di dóorante ay bal di dóorante ay jaasi julli jot suñu borom nee na na ngeen julli fa in xiftum fa rijalan aw rukmana nee na bu ngeen nekkee période boo xam ne mooy ne ci ñàkk nekk ci dal nekk ci xare mbir yi nekk ñëpp tiitaange mu ne même boobu bu ngeen di julli dee leen julli di yéeg ci seen nekk ci seen char de combat yi wala ci seen fas yi ngeen di xaree wala seen gëléem yi wala seen char de combat yi wala seen avion de chasse yi ngeen di xeexee waaw rukbaanan mooy loolu afa rijaalan ngeen di dox di daw di jëm ci noon bi di fente ba pare di julli te boo paree doo fayaat ndax noonu nga ko mën a julli loolu la mais bu dee kooku la ñuy wax nga xam ne bu xoolee tuuti rek ñu rey ko léegi kooku lañ ne kooku moom même da ngay julli léegi yow nga toog sa néeg toog sa bureau di naan sa njar tey tëb di di claquer di bës say clavier ne damay liggéey moo tax di woo commerçant yi di woo client yi ne looloo tax ba manumaa julli bu ma wàccee fay lépp loolu fay loolu moo amul ci l'islam même bu dee ne nit ñeen koy wax ña koy wax soit xamuñu li ñuy wax wala bu dee ko xam ne kooku naafiq la wal iyaadu billah kon nag mooy kooku fekk mu ngi dund ci ñàkk loolu yëpp ay waajuram ak yëpp mën naa rattraper delluwaat ci boroomam daldi tuubaat waaye bu dee yawmal qiyaam la la dale mooy yow foofu nga xam ne da ngaa ñàkk sa bopp ñàkk say waajur say say njaboot ndax tegoo leen woon ci diine tegoo leen woon dara lu leen neex te li leen neex dara du ci mbiru diine bu boobaa kooku mooy ñi perte pertange gu leer gi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala